أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما bokk jullit yi fi teew asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci weer wu tedd màgg wi ñu nekk ak ci barab barab bu tedd bi nga xam ne fi lañu daje di fi amal liggéey bi nga xam ne liggéey bu am solo la ci wàllu tasaare xam-xam te mu assasatul wafa'i bi xuquqil iman di leen ko amalal ci weeru koor wi ci waxtu wi saa su nekk ñi nga xam ne noonu lañ ko baaxoo defee itam muy saa su nekk ñuy dalal kenn ci borom xam-xam yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ak bitim réew ngir jàngat ay tomb yoo xam ne bu ñu ko waxtaanee dana amal solo mbooleem ñi nga xam ne ñoo ngi koy teewlu ci biir loolu tey jii euh, di talaata ñu fas yéene ànd ak kenn ci mbokk yooyu di sëñ Mouhamadou Lamine Touré mu doon koo xam ne yaakaar naa ne mënees na ko bañoon a xamlewaat ndax jaaroon na fi tey ci lii nga xam ne moom lañuy yëngu muy mu assasa bi ci la bokk di kenn ci mbooloo mi ñu dalal ko tey nag ngir mu ànd ak ñun ci tomb bu am solo waaye bala ñoo ñëw ci tomb yooyu dañuy def rek li nga xam ne noonu la ñu baaxoo ñi fi jaaroon ak waxtaan bi demee noonu muy xamle kiy waxtaan mooy kan ngir aji dégg di koy dégg mën a xam kiy waxtaan mooy kan euh, ci biir loolu daañu wax tuuti ci ay jaar-jaaram ak fi mu jàngee ak ci li mu yëngu ci jamono yi ñu toll su ko defee door a ñëw ci li nga xam ne moom lañuy waxtaanal sëñ Mouhamadou Lamine ture mu ngi jàngee alxuraanul karim ci njaareem ci daara ju mag jooju ñuy wax kër sëñ Malick Dieng ñëpp xam ko foofee fa la jàngee ba yàlla def mu mokkal téereb alxuraan bi gannaaw bi ci dafa bàyyeekoo dem kër Serigne Moustapha Salim fa la dalee njàng mu xam-xamam foofe itam fa la jàngee ba mbooleem xam-xam yi nga xam ne moom lañuy xam ci wàllu diine mu xereñe ko gannaaw bi nag ci la fi jógee ci réew mi dem bitim réew ci réew moomu ñuy wax amerig foofee la nekkoon doon boole ñaari yëf muy di liggéey waaye boole ko itam di jàngale ci biir loolu ci biir njàng moomu ak njàngale moomu nga xam ne dafa mës a doon baaxam ci la xalaatee ñu sos benn site boo xam ne dañ ciy jaar di jàngale ak di mën di jàng ak di xool xabaar yi nga xam ne dana jariñ mboolem koo xam ne da ngay da yëngu ci wàllu wi muy site bu siiw boobu ñuy wax Al Azhar nga xam ne moom mii ak benn mbokk bu mu àndal boo xamante ne ñoom ñaar ñoo sos site boobu muy Cheikh Ahmad Mbacké ñoom ñaar ñoo sos sidu al boobu te teg ko ci kaw njàngale ak njàng gannaaw bi itam ci la dellusi ci réew mi euh, bokk na ci ay yëngoom yi nga xam ne moom lay def mooy yu mel nii ak site boobu nga xam ne mooy al nga xam ne bu am solo la bokk na ci sid yi nga xam ne moom la ñuy gën di suivre fii ci Sénégal loolu mooy ab liggéeyam bi nga xam ne ci lay yëngu ci jamono ji ñu toll tey ji nag mbokk yi ñu dalal ko ngir ànd ak moom ci yenn jataay yi nga xam ne yu am solo la thème bi boo xam ne tànnoon nañu ko muy relation bi nga xam ne moo dox diggante nit ak bàyyima yi waaw diggante doomu aadama ak bàyyima yi relation bi dox seen diggante ci biir loolu tomb yi nga xam ne fa yéene na ko waxtaane mooy wuute gi nga xam ne doomu aadama wuute na ko bàyyi ma beneen ñaareel tomb bi dinañu xamal yenn ci rab yi nga xam ne alxuraan àndina ko tudd na leen ñetteel tomb bi danañu xamal ne bàyyi ma yi suñuy kem lañu maanaam suñuy morom lañu comme ni ñu amee ñoom noonu lañu amee beneen bi ci topp itam danañu andil tomb bi ci topp muy juróomeel tomb bi danañu waxal ci àq ji nga xam ne bàyyi ma yi am nañ ko ci dund ci kaw suuf ni ko doomu aadama amee beneen bi ci topp muy juróom benneelu tomb bi danañu waxtaanal ci maanaam kàllaama yi kàllaama yi bàyyi ma yi bàyyi ma yi am nañu kàllaama yoo xam dañuy wax dañuy wax comme doomu aadama di waxee su ko lee defee loolu itam danañ ci waxtaanal juróom ñaareelu tomb bi danañu waxal ci gis gi nga xam ne bàyyi ma du koy gis loo xam ne doomu aadama du ci du ko mën a gis bàyyi ma dina gis loo xam ne doomu aadama du ko mën a gis su ko defee juróom-ñetteelu tomb bi daanaka ay dénkaan lay doon muy ñeewante gi nga xamante ne warees nga koo ñeewante euh, rab yooyu nga xam ne dañuy dund euh, ci kaw suuf su ko defee mbokk yi lii mooy tomb yi nga xam ne euh, sëñ Lamine dana ko ànd ak ñun su ko defee ñuy fàttali mbokk yi nga xam ne dañuy topp jataay bi ne mën nañ koo topp ci YouTube ci Alwafa bi wala Touba Vision wala itam bu dee ñi nga xam ne dañuy topp rajo yi itam rajo Daaru Muxti bi da koy def direct rajo Ñaaxeen FM itam moom tamit da koy def direct su ko defee bu waxtaan wi jeexee itam mboolem rajo yi nga xam ne ñoo nekk ci biir tubaa muy rajo yi nga xamante ñoo fréquenté ci biir tubaa ñoom tamit danañu ko jàllale ñoom it képp koo xamante ne bëgg naa teewlu waxtaan yi mën na ka xaar foofu incha allahu taala su ko defee li ñuy def mooy dañuy bàyyi sëñ Lamin jox kàddu gi di ñaan yàlla yàlla defal ko tawfiq te defal ñu ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa maulana muhammadin annabiyi lumiyi wa ala alihi wa sahbihi wa asna xadimihi wa ummatihi wa sallama taslima mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu te di leen ziyaare te di leen balu àq te di leen ndokkeel ci weeru tedd wi di shahru ramadan al mubarak di ñaan sun boroom subhanahu wa ta'ala lépp luñ ci jaamu ci weer wi moo xam jaamuk farata la wala jaamuk coobarewu suñ boroom nangul nu ko te fulal nu ko wallahu yudaa'ifu liman yashaa wallahu waasi'un alim te bu ñu ko fulalee ba noppi mu dencal ñu ko ca bis ba nga xam ne pay rek la jaamu amatul mu faye ñu ko ci barkeb sëriñ Touba xaadimu rasul maa ngi jiital ci nuyoo boobu ak siyaare boobu ak ndokkeel googu sëriñ Abbas mi nga xam ne mooy kilifa dëkk bi di ko ñaanal sun boroom subhaanahu wa mu dëgëral ko te kàttanal ko te dimbale ko ba lépp lu mu yéene ci liggéeyal boroom daaru sunu boroom may may ko lu kawe njortam ca loola di nuyu ak a siyaare sëriñ Abdou Samad mi nga xam ne mooy kilifa ak jotaay bi nii fii ci jàkka ji di beral ak nuyoo nag ak ndokkeel mu assasatul wafa bi xuquqil iman ci liggéey yu am solo yii muy liggéey boo xam ne royatuñ ko rekk léegi ci senegaal léegi ci àdduna bépp lañ koy roye foo dem ci àdduna ñi ngi roy lu mel nii te du ma ne ñoo ko fi njëkkee waaye day xawma ku leen ko fi njëkk a def loolu nag ñu ne man sanna sunnatan xasanatan fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmi alqiyaama loola rekk doy na pay ci lu mel nii képp ku sos lu rafet ci lislaam loolee nga sos képp ku ca sof yool ba am moom ka ca sof yow ma ko sos da nga am ca yool ba te du wàññi ca yoolu ka ca sof lenn loolu lu yomb expliquer la ci suñ jamono jii ndax léegi yàlla daa wàcce mbir yi ba ñépp man koo xam ca lañ daan wax bu njëkk te xamuñu ko tey jii su ma amoon ay données ci sama téléphone waa jàkka ji yépp mëneen na naa leen koo jox ba pare dese ko kon dañuy ci daal di mën a dégg ne képp ku sof sof lu baax ka ko sos mën na caa am te du wàññi ca yoolam dara tem bi nga xam ne nag tey joxoon nañu ko ngir ñu nab nabi ci mooy relation bi nga xam ne nit am na ko ak bàyyi ma loolu nag tem la boo xam ne yombut yombut dara ndax dañoo bokk ci li ñuy tuddee alkaainaatul xayya muy diggante nit ak bàyyi ma ak nabaat dañu nekk mbir yu compliqué ndax dañuy dund dañuy dund di tawat di feebar di màgg di dee yooya nag neexul peeg ciy wax ba ca tegatam mooy xala gi dañ koo joxul ki ko yat arab day wax atil xawsa baariha aw woy la yaa baariyal xawsi bariyan laysa yuxsinuhu satru ba ca tege mooy laa tufsidil xawsa atil xawsa baariha loolu li ci arab jublu mooy booy jox mbir di def lu mbir jox ko ka ko man mu def ko bu ko jox ku ko mënut man nag jox nañ ma xalagi waaye yattuma ko kon su ma jamee nañ ko dugal rek ci wama ramayta is ramayta walakin allaha rama su ma jamee su ma jamut ñu xam ne damaa yettul xala ba ca tege tam mooy waxtu wi gàtt na ci tem yu mel nii nga xam ne tey su ma jëloon nopp nit ne dama ciy gëstu ndax da ngay gis docteur boo xam ne nii ci bët la def spécialité am yépp te mënu koo peeg fan yee laay xool ñuy wax ma kenn koo xam ne nii ci mellentaan ca la def ñaar fukki at di ko gëstu te peegagu ko ca laa xamee sax ne ndeke mellentaan dix mille milliards de millions mellentaan ñoo nekk ci àdduna bi à peu kenn mënu koo xayma waaye ci gëstoom ci xaymaam ay milliards ba muy dix mille millions kon loolu pekkoo dina jafe tegi ci tam alquran ne wa ma utitum min al ilmi illa qalilan loolu mooy doomu aadama joxuma ko lu dul tuuti kalaxtaan ci xam-xam tuuti kalaxtaan laa jox doomu aadama ci xam-xam loolu ci ilmul xadis mën nañ koo explike muy wane kon lenn ci wama utitu min ilmi illa qalilan pas lépp ndax alquran doo gis lenn rek ne lii mooy loola danga naan lii mën naa firi lenn ci lii ndax alquran la nen la loo xam ne nii jinne yeeg malaayika yi ñu dajaloo woon bëgg cee deful aawaay duñ ko man kon mënoo ne lii mooy lii danga naan lii lenn la luñ mën a tekkee lii dafa am benn boroom xam-xam médecin la dañ koo laaj ne ko ñaata cellule moo nekk ci doomu aadama mu ne leen ah ngir ma tontu leen tontu bu gàtt day mooy xaw ko waaye pour ma jéem a guddal tuuti tontu bi mooy mën naa leen au moins quarante milliards cellules mi ngi ci doomu aadama te benn cellule bu nekk am na lu ñuy wax ADN yoo xam ne nii moo enfermé information yi nekk ci doomu aadama yépp mu ne benn gramme ci ADN am na 700 terabytes terabytes mooy boo ko nattee convertir ci giga mooy sept 700 terabytes mooy 700 000 giga benn gramme ADN. mooy sept cent mille giga imagineel kenn mën ak yéen ci yow ku ñu amoon benn clé wala benn disque ñu ne disque bi de mille giga la dama naan la ah yow sa disque bi mënoo koo feesal loo bëgg a def ci information mën nga ko cee def di disque bi du jeex mille giga léegi nag benn gramme ADN sept cent mille giga te benn gramme te gramme yu bari ñooy nekk ci biir ADN. nga étaler ko nag ci quarante milliards euh, de cellules loolu day ub sax sa xel doo xamati sax foo jëm moo tax suñ boroom ni mu doomu aadama muy wax ne wa fii anfusikum bu tubsiroon moo tax xam-xam di néew ba doomu aadama du mën a def lu dul rek mën na dégager ay piste de réflexion maanaam xàll ay yoon yoo xam ne nii li nga wax xaj na nit ki mën na cee jël dara lu mu soxla développer ko yokk ca leneen waaye lañ lay waxtaanloo da nga koy xàll rek waaye mënoo koo peeg. kon maa ngi tàmbulee waxtaan wi ci doomu aadama njëkk ndax doomu aadama relation bi mu am. ak bàyyi ma ci lañuy waxtaane doomu aadama yàlla da koo teral da koo teral bëgg ko gënal gënale ko waaye doomu aadama fi mu bu ñu waxee maanaam moo fi mujj ñëw moo fi gën a néew te moo fi daq yàq waaye yàlla da koo bëgg da koo bëgg liñ naan bëgg buur buur bëgg laa ko gan doomu aadama yàlla da koo bëgg teral ko moom la wax ci aayaam wi ne wa laqad karramna bani aadama wa hamalnaahum fil barri wal bahri wa razaqnaahum min at-tayyibaati wa faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqna tafdila yàlla da koo bëggal boppam waaye lim fi yàq kenn yàqu ko fi te moo fi mujj ñëw gën fee néew waaye nag comme buur bëgg na ko dafa am lu rëy lu mu am loo xam ne nii keneen amu ko moom rekk ko am suñ boroom bi muy wax ci alquran ne yaa ayuha nnaasu inna xalaqnaakum min dakarin wa untha wa jacalnaakum shucuuban wa qabaila li tacaarafu inna akramakum inda allahi atqaakum inna allaha alimun xabir bu buñ gisee ne yaa ayuha naasu ba mu ko waxee rek fala xàjjalikoo ak ñu baree baree bari waaye buñ génnoon naasu ga teg ne réservé ko ya ca des dañuy fekk ne moog bàyyi ma ñoo ko bokkule inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa bàyyi ma dañ leen bind min zakarin wa unsa wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaila ñoom it dañoo am shu'ub ak qabail waaye buñ ñëwee ci li taarafu loolu am xel muy xalaat moo koy def ndax doomu aadama xaywaan mu fakkir la mësuñoo gis benn yoon golo ya ne ah nañ dem waxtaan ak till ya ñu seet nu ñuy coaliser pour def nangam ba léegi amut te doomu aadama moom mi ngi koy def mi ngi dem japon yi japonais ya seet euh, euh, fekkee Afrique la dëkk seet lañ mën a séq ñu séq ko di ko lijjanti mooy li taxaarafu inna akramakum indallahi atqaakum nag mooy dëggi dëggi li tax nag ñu binduñu te mooy ñu jaamu yàlla ragal yàlla topp ko jaamu ko buñ jëlee yaa ayuhan naasu googu foo ñu taxaw ci ab diir ci naasu gi ndax suñ boroom su ko neexoon tey jii mu ne yaa ayuhal afaa'i yeen jaan yi wala mu ne yaa ayyuhal aqaarib yéen jiit yi di wax ak ñoo xam ne ni yeneen mbindeef lañ ñu dul ñun te su ko neexoon ñun ñu nekk palaasu ñooñu wala mu ne yaa ayyuhal wax yeneen yi nga xam ne nii nit da koy gis di ko sàkkoo rey yooyu nag tudduma leen ngir ne dama leen a xeeb ba tax ma di leen tudd waaye dama leen tudd ngir bëgg a wone ne suñ boroom ni mu ñu defee nit amoon na kàttan ci bañ ñoo amal sax far nga xam ne aadam lañuy nekk bu boobaa sax kon yooyu ma tudd mooy ay wasaqaat ay euh, unkak ak yooyu yépp nga xam ne ni nit ñi fu ñu leen gisee di leen dóor nga xam ne doo ci xamee ba ndaw ak bu mag jaan ju ndaw ak jaan ju mag moom dóor rek unk bu mag ak bu ndaw dóor rek jiit ju mag ak ju ndaw dóor rek yooyu dama leen tudd pour joxe exemple ci li ñu yàlla defal ñun nit yooyu ay mbindeef lañ yoo xam ne boo ci éradiquer woon écosystème bi am problème boo rayoon jaani àdduna bi yépp système bi nizaam bii mooy am problème écologiquement boo rayoon yépp boo rayoon jaan ya noonu boo rayoon jiit ya noonu boo rayoon unko ya noonu benn bu nekk dafa am wàll gu muy taxawee ci àdduna bi am lu muy def loo xam ne nii boo ko rayee rek mën ngaa gis conséquence bi ci saa si kon yooyu yàlla bindu leen noonu rek yàlla du fo fo mooy di bind loo xam ne amul njariñ wa maa xalaqna as-samaa wal arda wa maa baynahuma laa'ibin afa xasibtumu annamaa xalaqnaakum abathan wa annakum ilayna laa turja'un maa xalaqna as-samaawaati wal arda illa bil haqq yàlla lu mu bind rek du fo moo tax dafa am dafa am daruriya bu tax mu bind ko dafa am lu mu rôle bu bu am importance bu muy jouer ci àdduna bi tey jii bu ma ne woon xaaxaam de amul solo jame rek lay jariñ naa éradiquer xaaxaam yi ci àdduna bi yépp kon buñ toogee tuuti dinañ gis ne am na lu sooxe ci àdduna bi te fekk faagaagal gañ faagaagal rab yooyee moo tax loolu exemple ma joxe mooy ci 1985 ci Inde Inde dañ doon dañ doon exporter ay pooji mbott xam nga mbott dañ koy lekk ñun ñun ñun fii duñ ko lekk waaye boo demee ci asiatique yi dañuy lekk mbott boo demee ci américains yi dañuy lekk mbott am na ko cay lekk boog boo demee ci tubaab yi dañuy lekk mbott ñu bari dañuy lekk mbott waaye pooj yi lañuy lekk maanaam duñ lekk jëmm ci man mii di wax ak yéen daanaa liggéey ci benn restaurant bu ñuy wax Bonfire ci Michigan ci amerig mas naa gis palaatu pooji mbott ak sama bët nii ma waa ji wax laa ji lii lan la moo ne ma pooji mbott ma ne ko laa xaw ñun duñ lekk lii keroog laa jëkk gis palaatu pooju mbott kon gis naa ko Inde nag ñu exporté ci lu bari loo xam ne nii toll na ci deux mille sept cent soixante-dix tonnes ci pooji mbott xam ngeen ne mbott ñaari ñeenti tànk lay am mais ñeenti ñaari tànk kanam yi dafay tuuti ñaari tànk ki gannaaw yi mooy xaw a dijji tuuti te boo ko boolee yépp ay quelques grammes dong la lay jox kon loola ku ca dajale deux mille sept cent soixante-dix tonnes fekk na nga rey ay millions yi yi millions yi mbott naka noona biñ demee ba nawet bi euh, jeex mbay mi rafet naat comme ni ko alxuraan di waxee hatta hatta isa ardu sughrafaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna alayha ataaha amruna laylan aw naharan faj'alna hasidan ka'an lam taghna bil ams loolu alxuraan la àddina la doon décrire foofu waaye li ma bëgg wax mooy ñoom biñ demee ba gis ne gàncax gi rafet na ay njéeréer ñoo génn ay njéeréer ñoo génn yu toll nekk lu kenn xamut lekk ay milliers c'est des milliers ci ay ci mbay mi biñ wooyee boroom xam-xam yi ñu ñëw gëstu lii lu ko waral biñ jógee ci seeni laboratoire test li ñu gis mooy mbott yooyee ñoo daan lekk liiri njéeréer yi ba ñuy liir ba duñ màgg ba ñu éradiquer nag foog ki euh, euh, ñu koy waxe mbott yi njéeréer yi màgg biñ màggee ñëw lekk mbay mi yépp kon li ma doon wax léegi ne système bi loo ci génne mu am problème tey jii su ma ne woon nit de moom am na lu nekk fii ci côté ñu koy wax rein benn sëb rek la ah lii de amul solo boo ko nee ñoret àdduna tukki ndax luy deret ji yépp moo koy segg luy deret yépp moo koy segg teg ko fam place ba mu ko war su loolu da ngay dem régulièrement ñuy segg sa deret ngay ñëwaat te loolu nit mënu cee yàgg wala li ñuy wax pancréas nga xam ne mooy régulariser sukkër si bu ko res wi génnee euh, sukkar euh, euh, pancréas bi mooy moo koy régler boo ne woon lii de as suux la rek naa ko ñore lii amul solo àdduna tukki day am jabet da ciy doxe faatu moo tax yàlla bu ko xeebal lennam lennam bu ko ko xeebal lépp loo éradiquer rek problème am ci système bi alquran aaya wi ñu doon wax léegi moom ci àdduna la doon wax waaye boo ko xoolee dangay xam ne mën nañ ci déggale yu bari innama masalul xayaati dunya kama in ansalnaahu min as-samaa'i faxtalata bihi nabaatul ardi mimma yaakulu naasu wal an'aamu mimma yaakulu ay na annaasu wal an'aamu ñoom ñoo ko bokk xataa isaa axasatil ardu suxrafaha wa zayyanat wa sanna ahluha annahum qaadirun alayha ataaha amruna laylan aw naharan fa ja'alna hasidan ka an lam taxna bil ams adduna lay décrire waaye gis nga aay wi fa mu jeexee kadhalika nufassilu laayaati li qawmin yatafakkaruun biñ demee ba jaaxle qawmun yatafakkaruuna lañ wooy ñu ñëw gëstu xool xalaat génne li tax mbir mi am moo tax yi ma doon tudd tudduma ko damay introduire rek waaye tudduma leen ngir di xeeb moo tax may layal li ma leen tudd noonu naan ay yàlla mënoon na ne ayuhal ay li mu ne woon yaa ayuhal naasu mënoon na ne yaa ayuhal wasaxaat yeen onk yi wala yaa ayuhal aqaarib dégg nga yeen jiit yi wala yaa ayuhal afaa'i yeen yeen jaan yi loolu laay jéem layal ngir wone ne tudduma leen ngir xeeb leen wax nañ ci hadisul qudsi ne jibril aleyhi salaatu salaam yàlla waxoon ne ko ne ko wàccal ci kaw suuf loo jortu ne yaa ko gën nga andil ma ko loolu ñépp a ko xam fii li benn waay waxoon nag ci alwafa ne nañ alwafa neexu la waxtaane ndax dangay fekk looy wax lu nekk ñi jàkkaarloo yow ñoo la ko gën a xam fopp waxtaan fi mu neexe mooy ñu xamul dara yoo wax ñu fettasu foofu lay neexe waaye fii xale yi gën a tuuti ñoo la gën a xam li ngay wax mu ne ko andil ma euh, loo yaakaar ne yaa ko gën nee nañ wax ne Jibril ñëw mënoon naa ñëw këf ku mel ne man waaye ñoom luñ gën a jege yàlla gën a ragal yàlla ke la gën a jege yàlla moo la gën a ragal yàlla nit ñépp ñi ku ga ku ñeme yàlla rek xamal ne jegewu ko yàlla ku ko jege danga koy ragal ba mu ñëwee mënu wër na suuf gisul dara lu dut benn xaj bu dee ba nëb ba wow mu jël ko waaye xelam dalul mu wàccaat ko lu ko ci yàlla tegal mooy boo ko indi woon ma dégrade ma dégradé la loola mooy tekki rek li sëñ bi jàngaloon euh, lim ñu jàngaloon ci tasawud euh, ci jawharu nafis ne fa kullu man yanzuru fawqahu al kilaab fal kalbu xayrun minhu duna boo xoolee xaj sax ba jàpp ne yaagan xaj bi fekk na jamono yooyu nga jàpp ne yaagan xaj bi booba yow xaj bi sax fekk na moo la gën moom nit kooku nag dafa am ay degré bi yàlla ne yaa ayuhan naasu jëmmi naasu ci boppam dafa am ay degré ndax yàlla tey jii su ko neexoon mu bañ ñoo amal loolu mooy degré bu njëkk bi nga xam ne danga amut kon loolu amul question danga amut ba ca des mu amal la def la ci yooyu ma la doon wax ay ay bàyyi ma waaye defu la ko mu def la nit nit kooku tam manoon na la ko def te bim la ko defee mu def la doo am am xel xam nga nit ku amatum xel am na loo bénéficier woo waaye am na lu bari loo perte ndax bénéficier wu nga ci nekk yàlla nekkal na la te bam la nekkalee nekkalu la bàyyi ma waaye dala nekkal nit waaye nag joxul am xel waaye itam nit yàlla mën na koo jox am xel bi mu ko joxee am xel def ko nit jox ko am xel waaye du ko def muy ab jullit ko muy ab jullit ndax loolu bari na lool bari nañu am xel nekk nit di am xel waaye du ñuy jullit ñett yooyu yépp tam mën nga ko paase nekk nit amum xel dib jullit te doo nangoo jaamu yàlla loolu tam bari na lool bari na ñu nekk nit amum xel nekk ci lislaam waaye nanguwu ñoo jaamu yàlla li yàlla digle duñ ko def lim tere duñ ko bàyyi loolu am na yooyu yépp tam mënoon nga koo gañe te doo dajeek doo doo bokk ci ummatu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu tam beneen beneen bénéfice la xam nga bénéfice yi dañoo bari waaye nekk yooyu yépp nga def ko nekk nit amum xel dib jullit nangoo jaamu yàlla te nekke woon ko ci jamono yànnante yàlla nuux nga nekkee ko ci jamono yàllante yàlla sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo gën moo gën lu gën am na waaye lu lu lu na waaye lu gënit am na comme sëñ Tuubaa buy ñaan habliya xayral qismi fil maqasimi looy séddale jox ma la ca gën kon lu gën am na loolu tam mënoon naa am nga bokk ci yooyu yëpp nga passé ko ba ñëw bokk ci ummatu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te doo dajeeg sëñ Touba loolu tam mën naa am te am na itam bari na wala boo dajeeg moom booba ci yéesati ndax ñàkk a moom sax garaaw waaye boo dajeek moom nga ñàkk koo gëm boobu moo gën a garaaw te am na kon nit ñi ay degré degré degré lañ ci wàcc wàcc gi mooy yéeg sëñ Tuubaa moomu nag nga xam ne moo doon yonente bi ba noppi nekk loo xam ne kenn xamu ko sëñ may Jaxate sax am na woy woy wom ci waa mu ne kii yàlla moo ñu ko won kii yàlla moo ñu ko jox kii yàlla moo ñu ko may moo yàlla foo ko jëlee di laaj yàlla fu mu jëlee sëñ Tuubaa ngir lim am ci ay xéewal yoo xam ne nii yéeme na jéggi na dayoo ba kawe luñ mësta gis te nit mën naa nekk ci yi ma wax yépp ba ñëw ba ci bu mujj bi du ko jublu bu ko defee mbiram day daal di sooxee du doon dëggi dëggi dëggi nit ki tax ñu naan nit nit ñooñu nag daa mel ne li ñu wax kon al insaanul aadi rek lañ wax waaye yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam mooy al insaanul misaali moom moom mooy dëggi dëggi dëggi nit ndax sëñ tuuba gis ngeen lu ne la koy wooyee léeg-léeg mu ne ko akramu naasi arjaxu naasi aqlan léeg-léeg sax mu ne ko an naas léeg mu ne ko al bashar al bashar mooy an rek nu ne la koy wooye am na ci genn xasiidam itam goo xam ne sax daf ne yaaman bi am daaxihi taati niyal busharu yaa mustafa yaa rasulallahi yaa basharu mu mel ne daa xool yàlla tànn ni mu amee solo tànn mbindeef yépp ñu ne la yow yow lañ tànn yaa gën ci mbindeef yi yow lañ tànn loolu solo si am am gum am solo tax mu ne ko yaa Mustafa waaye tam mu demaat gis ne yónnen yónnente ni mu amee solo ndax nit ki mën nañ laa tànn waaye lañuy yónnee mënoo ko ba tax yónni la waaye tànn nañ la yaa fi gën waaye nag kii daal lay yónni waaye yow yónniwu la ndax kii moo la gën a man li ma la jox li li ñuy doxi kii moo la ko gën a man mu xool loolu ni mu rëyee yàlla yónni ko mu bàyyi yaa Moustapha ga teg ko ne daal di daal di cay toftal yaa rasulallahi waaye itam bi mu xoolee xam ne yàlla itam bu ko tànnee ci mbindeef yépp walbati ko yónni ko ci mbindeef yépp lim nekk nit moo ko ko may mu ne ko yaa basharu yaa Moustapha la jëkk wax teg ci yaa rasul yaa rasulallahi teg ci yaa basharu yonente boobu nag di muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam yàlla yónniwu ko rekk ci mbinde ci jinne yi wala ci nit ñi wala ci rab yi ci ñépp la ko yónni bi kaafati mukawwinaatihi wa kaa'inaatihi amul fenn fu mu ko yamloo ñépp lay seen kilifa ci gox yi du waa asamaan ak waa suuf ak ci ñépp la ko yónni ci ci lépp awaalim yépp bi muxtalifi tasakkulaatiha wa tanawwaatiha amul fenn ruq fu mu nekk ci kaw wala ci suuf suñ borom yónni na ko fa kooka nag mooy muhammadun rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam soppeeb sëñ ahma bi sëñ ahma ñu bari dañu wax ne daa sopp yonente bi sallallahu alayhi wa moo tax bu ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sama xel day dem ci moom bu ñu wax ci jëm ci sopp rek sama xel day dem ci moom bi mu ko yónnee nag li mu ko jox mooy alquran alquranul karim muy téere boo xam ne nii kenn mënu ci dara laa yaatihi albaatilu min bayni yadayhi wala min xalfihi tansilun min xakimin hamid ñun lañ moom ca téere ba itam mooy wa ma aateekum rasulu fa xusuuhu wa ma nahaakum anhu fantahu kii kat lu mu leen digal na ngeen ko def lu mu leen tere na ngeen ko bàyyi loolu laa leen digal ci moom lam ñu digal itam tënkal nañu ko ci aaya alquran woo xam ne nii daa jël aaya yi ñetti yee di tekki ndigal yi ñetti baat yee di tekki tere yi mooy inna allaha yaamuru bil adli wal ihsaani wa itaay sil qurba loolu moo dëppook imaan islaam ihsaan lépp lu baax mi ngi ci biir loolu détails yi nag du boo jëloon al adl ba ko détaillé fi la fanaan boo jëgoon al ihsaan ba ko fanaan boo jëloon ita u zil qurba ba ko détaillé fi la fanaan waaye danga naan mooy imaan di islam di ihsaan enfermer lépp lu baax nga lem ko teg ko ne lépp nekk ca lu baax lu bon li mooy yeneen ñetti baat yi wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baxi dëppoo ak al kufru wal fusuuqu wa shirk boo ko bëggoon a détailler benn bu nekk day jël temps waaye lépp ngay lem daldi ne lépp lu bon foofu la dugg loolu la andi al adlu su nekkul ci nit lay lalu foofa mooy al faxshaaw al ixsaanu bu nekkul ci nit la koy remplacer mooy al munkar ita uzil qurba bu fi nekkul la koy remplacer mooy al baxyu lu baax rekk a am lu bon amut absence lu moo indi lu bon absence lu baax moo indi lu bon dafa am koo xam ne yéen a ma ko gën a xam ab allemand la ñu koy wax Albert Einstein amoon xam-xam bi may expliquer sax ci ginnaaw di expliquer lu jëm ci DNA ak yooyu dañoo wax ne ki ëpp xam-xam dañ jàpp ne ci histoire moo ëpp xam-xam 3 pour cent la ma sa utiliser te classe googu la classe Albert Einstein. waaye nag boolewuma ci al aarifuna billaahi al aarifuna laneen lañ ñaneen lañ nekk faneen di di di di laneen ñoom bokkuñu ci théorie bi ñoom ñi ngi bokk ci xafistuma siina ani dafaqir lii mënees na koo xam ñoom lañ xam mënees ko xam ñooñu taxul may wax Albert moomu professeur bi dafa dugg ci classe bi ñëw bëgg a jàngale waaye thème bi muy jàngale nag ci bis boobu moo nekkoon yàlla daa bon moo nekkoon thème bi yàlla dafa bon waaye yàlla xam nga ne ci xereñam li ñuy wax ne wa ma utitu min ilmi illa qalil tuuti la jox doomu aadama day cof ci lenn rek sànni doomu aadama mu mu mu jëlee ca lu bari mi ngi mel ni nga tànq ci géej wala nga tibb ci suuf la ca des kenn xamul la euh, nu mu toll mu daa dikk daat ne leçon tay bi mooy yàlla dafa bon daal ne yàlla moo sàkk lépp kon ndegam moo sàkk lépp nag moo sàkk bon te ginnaaw moo sàkk bon kon daa bon loolu la ubbee euh, classe bi Albert daal di tàllal loxoom ne ko professeur ndax leer am na ndax euh, da ko njëkk laaj ne ko ndax sedd am na mu ne ko waa yow question bu bu bu banaal bi naka nga ma koy laaje sedd kay am na danga nga mës sedd mu ne ko non non physiquement sedd amut tàngoor rekk am absence tàngoor moo indi sedd laata muy wax benn baat mu posé waat ko beneen question ne ko ndax lëndëm am na mu ne ko lëndëm kay am na ndax bu ñu fayoon làmp yi léegi day lëndëm mu ne ko déedéet leer rekk am lëndëm amul fenn ah leer moo fàddu lëndëm ñëw nekk place am ne ko yàlla moomu ngay wax. bon lu baax rek la bind xol doomu aadama ma bu ca bëgg yàlla nekkul la fay lalu moo tudd mbon daal dem toogaat place <laughs> te booba xale bu ndaw la ki koy jàngal yor sikkim bu mag moo tax suñ boroom pour mu défier nit moom lu ko yomb la dalay boolee rek xale bu ndaw comme ni mu jëloon aw yoo rek boole ko Namrud ma doon jéem a réy noonu lay def ci lépp kon ñu gis ne doomu aadama kon mooy lii dëgg dëgg dëgg doomu aadama mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo jiite doomu aadama yépp mooy nit ki jiite nit ñi lam ñu indil mooy lii li ma doon explique ci al adl wal ihsan wa ita'i zul qurba wa yanha anil fahsha wal munkar wal baghy tënku ci loolu ku ko def rekk nekk nga nit ku mat sëkk koo xam ne nii mën nañ laa tudde dëggi dëggi nag nit nit nag yàlla da koo bind ci góor ak jigéen mu nekk koo xam ne nii day lekk di naan di tawat di wér di amul njaboot di dund di dee yàlla di ko dekkal àllëg yóbbu ko ci menn pénc àtte ko imma mu yóbbu ko ajana walla mu yóbbu ko safaan ñuy dund ak ñeneen ci àdduna bi ñoo xam ne nii ñoom it yii yépp dafa nekk ci ñoom dañuy lekk di naan di tawat di wér di amul njaboot yàlla tam bind leen ci góor ak jigéen yowmal xiyaam itam ñu leen fay dajale ba ñu fayantoo ñoom duñu leen àtte comme ni ko ñëpp xame ni ñi àtte doomu aada yi ñoom dañuy fayantoo rek wa yaqaxool xisaasu bayna jamma wa bayna qarnaa li adlin day dellu ci inna allaha ya'muru bil adli li adlin sama bu ko defee suñu borom daal di leen soppi def leen la ko sopp ñooñu nag dañoo am différence entre ñoom ak ñun ndax ñun dañ ko bindal ñun ñoo fi mujj ñëw dañoo bind àdduna bi ba mu noppi ñu doog ñu fee andi ñun ñu fekk lépp sotti ñun ñoo leen moom waaye bokkuñu ñun dañoo am xel di xalaat ndax biñ ñu fi andi dara nekkul ci àdduna bi loo xam ne nii. Euh, base yépp a ngi fi waaye lu sotti nekku fi ci sunu loxo la waroon a sottee waaye xalaat gi ñuy xalaat moo tax bi ñu fi andee ñu ne cundum ñu ne ah kon nañ dagg ci xobi garab yi def koy yére ñu tàmbali dagg ci garab yi di def ay yére ko taqale ñu dem ba ci yàgg xel mi gën a avancé ñu ne ah nañ xànc ci garab yi def ko ay yére moo gën a confortable ñu dem ba ci yàgg ñu xalaat ne nañu ëcci ñañ de jël ci wëttéen yi ëcci ko rab ci ay yére lu ko jiitu sax dañ ne nañ rey ci rab yi jël der yi weer ko ba mu wow ñu taj dëbb euh, wulli ko bam nooy ñu def ko ay yére seen xel di avancé bañ dem ci ay basin yu rafet ak i grand boobu kaalaw moo ne de ba léegi gisaguñ golo yi ñu ne waaw ñun booba ba léegi bi ñu fi yàlla indee ba léegi ñu ngi def yaramu neen nañ jéem a wut luñ sàngoo ñoom ba léegi na leen yàlla bindee noonu rek lañ fi nekk ñun bi ñu fi yàlla indee amuñu woon fuñ nekk dañ daan dugg ci garab yi di dugg ci lëm yi di yatt doj yi ñu dem ba ci yàgg ñuy tabax ay gratte moo ne de golo yi garab yéeg yéeg beeg yooyu sonal la leen waaye ba léegi néewaguñ nañ réunion seet nu ñuy tabaxe ak kaaf sax guñ dugg kon xayawaan mu fakkir mooy doomu aadama ñee xel mañ am xarisa la maam yàlla da ko cee mooñaale noonu rek boo xàcceeb yar dina xam ne da koy dóor waaye foofu la seen xel yam ndax dañ koy mooñ waaye yoruñu xel muy progrès di màgg bañ nañ sax ba loo pro loo progrès progrès boo gëmul yàlla ci diine duñ la jàpp sax ne yow danga am xel ci bàyyi ma lañ lay lañ lay yóbbu ndax mas naa liir benn téere boo xam ne ni catégorie dof yi la doon lim waaye dof ba mu ca mujje mooy bi ñu xam ñun bi mu jëkke mooy bi ci gën a dof mooy ki gëmul yàlla moom moom la jëkke moom ñun bi ñuy mujje bi ñuy dof yi ñu jàppee dofuñu moom la mujje kon xam yàlla gëm yàlla foofu la mbir yi nekk dëgg-dëgg te mooy def différence entre bàyyi ma ak nit loolu tamhid la woon ci li ma war a waxtaane ngir indi nit bañ xam kan mooy nit ma doog a dugg nag ci thème bi kon maa ngi insha allah dugg ci thème bi fi ma koy tàmbalee moo de sun boroom tudd gim tudd bàyyi ma yi ci alquran léeg-léeg day am yum cay jublu léeg-léeg da cay jublu kiimaan ak waare gu ci nekk xaj na su ma bëggee xayawaan bu ma tudd andi ay yëf ca ñoom temps bi day jeex day jeex te li ma bëgg a wax yépp du ko wax waaye bu ma tudd rek dama cey wax benn njariñ ñu xam ca rek lenn waaye benn buñ ma ne woon tey gëléem lañ soxla rek nga defal ñu ci gëstu kon bu ma agsee ci gëléem rek lay yam tey ba gëléem donc moo tax ma ne thème bi dafa jafe ndax mënoo ko peeg ndax benn bu ci nekk rek bu dee nit benn partie bu ci nekk yëfi boppam la bu ñu la woon bët tey jii lu ne mën nga ko ca wax bu ñu la woon xayawaan ngay waxe benn xayawaan doo ko mën a jeexal kon doo ko mën a peeg waaye yàlla léeg-léeg mu ne afala yanzuruna ilal ibili kayfa xuliqat afala yanzuruna ilal ibili kayfa xuliqat xool leen waaye du xoolub nii rek waaye mooy xool leen te xalaat bu baax ni ma binde gëléem xam nga gëléem niñ koy wax safinatu sahra nga xam ne mën naa dem ay weer te du lekk du naan day denc lekk gi denc naan di ko résister di ko génne ci biiram di di ko consommer muy desaat ci biiram nga xam ne mën naa dox lu mat weer te ndox du am te ku ne xam ne désert bi ni mel nga xam ne doo gis lenn suuf si mën naa dem ba nga xam ne boo jàkkaarloog nit doo ko gis waaye gëléem day gis fi muy jaar da koy xam di ko gis nopp itam day dégg nga xam ne yow mën nga koo war rek di dem te moom yow doo xam sax waaye moom mooy xam loola nag mooy afala yanzuruna ilal ibili kayfa xuliqat doy na waxtaan ndax kiimaan yu ca nekk ci biir waaye bu ñu ko toppee du kii ba ca tege mooy wa inna lakum fil an'ami la ibratan nasqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan xaalisan saa'ixan lissaaribin gis nga mu ne dama leen a fàggul xar yeeg ba yeeg nag yeeg gëléem yi muy kiimaan ci yéen ndax maa ngi génne ci seen biir ci seen biir ci laa leen di joxe meew mu sell mu dagana naan te maa ngi koy jaarale ci mbaq gi ak deret ji maa ngi koy jaarale ci mbaq gi ak deret bi imagineel mbaq ak deret ni mu xonqe nga def benn benn procédure bu la indil lu weex tal neex nga mën koo naan pour nga am benn litre damay koy wax ni ko ni ko waa ji waxe daf ne min ajli intaaji litrin wahidin min al xalib fi sadyi al xayawaan an yamurra ma yuqaaribu xamsa min ad dam xilaala hasal odd muy ween wi kay yatima imtisaasul mawaadi laazima min ad li takwini zalika litre min al wa min ajli intaaji litrin wahidin min ad-dam fi sharayin la budda an yamurra al min al-mawaadi al-ghazaiya xilal al-am'a loolu ci ngay déggee dëgg-dëgg min bayni farshin wa damin ndax nee na pour nga am benn liitaru meew faww lu toll ci juróomi téeméeri liitari deret dina transiter ci weenu malawi pour mën a retirer ci ween wi élément yi tax mu mën a defar meew te pour nga am benn litre du deret mbaq gi soxla na ñam wu bari wu ca jaar benn litre du deret pour nga soxla ko mala bi dina lekk lu bari mu jaar ci biir mbaq gi benn benn litre yooyu moom lay dajale ba mat xam mi at litre cinq Euh, litre ci deret deret jooju dana transiter ci ween wi pour ween wi mën a retirer éléments yi mu soxla pour mën a defar meew loolu nga xam ne moom la yàlla jublu ci min bay ni farsin wa damin ci biir mbaq gi ak ci deret yi jaar ci artères yi ci srayines yi ñëw jaar ci ween wi ween wi euh, retirer lam ci soxla di ko def ndànk-ndànk ba keroog muy am benn litre kon doomu aadama li muy lekk moo koy jox deret muy généré wu di dem ci ween wi ween wi di liggéey gisoo boobu usine bu efficace boo xam ne suñu boroom junj nañu ci lu bari waaye bala ñoo wax rek daal ne ñun France lañ demoon dañoo importer ay lait ay ñun ay mala dong lay jóge ay xar ay bëy ay nag ay gëléem ci la fromage di génne ci la meew di génne te yàlla ci wiir aaya wi sax junj nañu usine bu mën a defar lool dañoo soxre rek xaw mun yatafakkaruun xaw mun yaqiluun tëju ci seeni laboratoire xool ko gëstu ko na na muy demee pour sottal ko waaye suñu boroom jàngale science taxul alquran jóg alquran njub dong lay jàngale waaye dalay lay junju pour nga mën a xalaat waaye ci biir aaya bi sax danga gis ne suñ boroom ni muy compliquer mbir lii day mel ne dafa bëgg a joxaale doomu aadama idée idée pour mu mën a def lu ni mel te defal ko boppam waaye toog rek di consommer rek suñ boroom bindewul nit noonu nit dañ ko bind ngir mu xam ne mën na lu ne war naa mën a def lu ne jàpp ne it mën naa def lu ne di jéemit ngir def lu ne loolu mooy tax yàlla fekk ko caa mu mën a def lu ne waaye bu toogee rek loolu mooy yàlla di wax ne li wolof di wax ne bay ci sa euh, wala comme nu ko waxee Eh, ndimbal na ca fekk loxol borom suñ borom boo jéemul rek moom day mel ne du sottal dara waaye boo jéemee rek mu ñëw mooy inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yaay jóg rek ne faw lii dinaa ko amal bu ko defee yàlla aane ah, kii moom sama jàmm bu déterminé la taxul ma fekk ko fi ndax yàlla xam-xam yépp ci moom la nekk maanaam ah, pexe yépp ci moom la nekk kàttan yépp ci moom la nekk waaye boo jéemee rek mu fekk la faak sa kàttan kon ñu gis ne léeg-léeg itam lu mel noonu mooy tax alquran di tudd yooyu ndax kiimaan gi ci nekk léeg-léeg itam mu tudd ko ngir jublu ci euh, manaafi yi nga xam ne nii am na ko ndax da gis mu ne wal xayla wal bigaala wal xamiira li tarkabuha wa ziina xayla mooy fos bixaal mooy baax la day gàtt du àgg ci mbaam waaye du àgg ci day mooy gën a rëy mbaam waaye fos moo koy gën a rëy léeg-léeg nga dégg ñu naan ber berkelle lañ koy wax ñu naan doomi fos ak mbaam waaye du doomi fos ak mbaam du doomi fos du doomi mbaam yàlla ko bind ah, espèce boppam la mba mu ne yooyu yëpp ak mbaam yi dama leen bind leen dama leen leen a bindal ngir ngeen di leen war li leen war li leen sëf di leen doxi seen i soxla wazinatan ak yoo xam ne taar rek lay lay doon am na ñoo xam ne dañuy wut ay fos waaye zina rek mooy tax ñu wut ko waaye soxlawuñ ko duñ ko war waaye da leen a neex noonu rek ndax àdduna moom zina rek innamal hayatu dunya la'ibun wa lahun wa zina léeg-léeg nga gis koo xam ne nii lu rafet lim am doywu ko dara dafa rafet rek mu jël ko di ko xool waaye amul benn njariñ bu mu koy apporter léeg-léeg mu ne allahu allazi ja'ala lakum al li tarkabu minha wa minha taakulun xar yéeg ba yéeg nag yéeg gëléem yépp dama leen ko jox ngir ngeen di leen war ak itam yenn yi ngeen di leen jëfandikoo léeg-léeg mu ne wal an'ama xalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u linnas dif'un mooy ngeen koy jël di ci faj ab sedd xam ngeen ne mbubb yi gën a cher ci àdduna bi boo doon dem supermarché di ko jënd yi gën a cher benn leen lay doon wala bu nekk kuir te faw ci mala yi dong lay jóge loolu tam dañuy gis ne suñ boroom junju nañu foofu njariñ li nga xam ne nii mën nañ koo jariñoo mala yooyu ci sunu wàllu bien-être ci lañuy sol bu seddee ba ëpp ca lañuy sol sax léeg-léeg bu tàngee ba ëpp ak ndax am na nuñ koy nuñ koy liggéeyee ba mu nekk yérey tàngoor en même temps yooyu yëpp dafa mat di xam xam ne ci xéewali suñu boroom la bokk léeg-léeg itam suñu boroom tudde leen wala ba ñu tudde leen ay tuddu leen ci biir aw saar ñu tudde leen boppi saar yi suñu boroom da leen ki tudd ci biir alquran ñu tudde leen boppi saar yi lu ñu mel ne suuratul baqara suuratu nag xam nga nag am na chance yàlla tudd ko ci alquran am chance su dajeeg ab yonente yonente yàlla Musa aleyhi salaatu wassalaam defe naa xissa boobu ñépp xam nañ ko dafa am kuñ rey te kenn xamul ku ko rey kenn nanguwul en tout cas ne maa ko rey ñu koy nëbbu ñu wax ko yonente yàlla Musa yonente yàlla Musa ne leen wut leen aw nag rey ko daal leen di wax critères yi nag wu mel sàngam nangam âge nangam wax leen bañ am nag wu mel noonee ñu jël nag wa rey ko jël leen ca nag wa dem laalale ko néew ba néew ba jóg ka ca ëppoon coow naan ku rey waa ji waa ji ne waaxañ waaxañ ba àgg joxañ ko ni koy kii moom ma rey kii moo ma rey loolu am na ci suuratul baqara am na suurat boo xam ne tam suuratul an'am la suuratul an'am an'am mooy ay xarak bëy ak nag ak gëléem ak yooyu yëpp moom la ñuy tuddee an'am te suuratul an'am ku ne xam ne ne suurat la boo xam ne nii suura bu spécial la parce que ni mu toll wàccandoo ci genn guddi sens boobu moom doo nga ko ci am moom doo nga ko ci am Ibnu Abbas wax na ne bi muy wàcc juróom ñaar fukki junni malaayika la àndal wàcceendoo ensemble wàcceendoo ensemble saar yu ci bari dangay gis ay yii ca dañuy wàcc wàccaat yee wàcc waaye wàcceendoo ci genn guddi ba noppi am nekk loo xam ne nii dañuy màndal di ñu reggal ndax am soow ca lay génne meew ca lay génne ndawal ga ca lay génne loolu yaakaar naa ne ku ko tudde woon suratul an'am tam doo juum ba ca tege mooy suratul ankabut ankabut ku ne xam na ne am na relation ak yonente bi salawatullahi wasalaamu aley bi muy gàddaay jëm madina xam ne noon yi ñu ngi koy dàq mu dugg ci am xunti jargoon bi ñëw lënd ci kaw xunti bi pitax mi ñëw nen ci bi agsee xel du mën a nangu ne fii nit dugg na fi ndax lëndu jargoñ li alquran na wa inna awhana al buyuti la baytul ankabuti law kaanu ya'lamun nga xam ne dafa fragile bu ci duggoon day damm ñu ne kon fii waru fee nekk kooku tam la ma doon wax ne adam moo gën a garaaw ndax jargoñ boobu chance bi mu am ci defal loolu ki gën ci nit ñi bu ko yàlla bind toon du ko man waaye bind gëm ko bind def ko jargoñ rek nga xeeb jargoñ ba bëgg a éradiquer jargoñ yow am nga problème parce que yàlla dafa am lu tax mu bind ko la ca tege mooy suuratu namli suuratu namli xor mooy xorondoom suuratu xorondoom moom itam relation bi mu am ak yonente yàlla suleymaan aleyhi salaatu wassalaam wa xushira li suleymaana junuuduhu min al jinni insi wa tayri fa hum yusaun xatta isaa ataw ala waadi namli qaalat namlatun yaa ayyuhan namlu udxulu masaakinakum laa yaxtimannakum suleymaanu wa junuuduhu wa hum laa yash'uruun fa tabassama daahikan min qawlihaa ilaa aaxiri aaya nga xam ne suleymaan dafa jiital armeem picc yeeg jinne yeeg nit ñeeg yépp di dem jaar ci biir xur wi wenn xorondoom jóg ne xorondoom yi suleymaan kat a ngi ñëw ak armée bi gaaw leen dugg ci seeni kër bala mu leen na paaje suleymaan daa di ree ci loolu daa di sant yàlla ci li ko yàlla may mu mën a dégg seeni wax ci kanam insha allah dinañ wax ci bàyyi may ni ñuy waxee loolu tam am na ci ba ca tege mooy suratu li mooy suratu yambu yambu moom boo demee ci ci pharmacie neewaana siro bu dul am lem neewaana siro booy gis te du am lem ndax lii doomu aadama di di amul lenn lu gën a mën a faj lem produit cosmétique yi nga xam ne dañ koy diwoo muy dundal yaram yi ci gën a cher day am lem lem sax dinañ dem ba di ko jëfandikoo moom dongu ci góom mu wow nga xam ne kon lem am day am paj dafa ànd ci sunug dund ñaareel bi tam jëmmi yamb wii génne lem gi dafa am lu rëy lu muy joué ci li ñuy lekk mbooleem gàncax gu ñuy lekk wala mbooleem légume bu ñuy lekk yamb dafa am rôle bu muy joué ngir gàncax googu mën a génne couleur ak cafka gi gi mu war a génne wax nañ ne bu ñu éradiqué woon yamb yi ci àdduna bi yépp doomu aadama quatre ans lay dundaat ci kaw suuf quatre ans ndax day fekk kon supposons rek ñu ne éradiquer nañ mbooleem yamb yi nekk ci àdduna yamb amatu ci àdduna bu boobaa mbay dutu am mbay dutu am moo tax li ma waxoon ca début ba ne lépp dafa link dafa dafa ànd loo ci loo ci génne rek lépp am problème lépp yàlla daf ko link together da koo link à la à la fois moo tax ñu wax ne buñ ko ray buñ leen rayoon lekk day manqué parce que ñu mën a am gàncax doomu aadama day jéem a débrouiller pour lekk te loolu quatre ans la ci mën a def bu ko defee du du mën a tey def dara ñuy lekkante ba jeex études yi loolu la génne loolu lépp day delluwaat rek li ñuy wax yépp day delluwaat ci sun boroom kattan gi mu am ak nim jekkoo àdduna ak nim ñu tiime di ñu dundal allahu allati xalaqa sab'a samawaatin wa min al ardi mislahunna yatanazzalu al amru baynahunna li ta'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadirun wa anna allaha qad ahaata bi kulli shay'in ilman li ñuy wax yépp du génn loolu loolu lay lay wone rek màggaayu yàlla ba ca tege mooy suuratul fiili moo ci mujj suuratul fiili ku ne xam na ne am na relation ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax gane gém gane àdduna sax dañ naan aamul fiil ndax booba abrahatal ashram dëkkoon abas dëkkoon aba euh, dëkkoon fële ci yaman dafa ñëw ne day màbbu ci kaaba gi yor ay ñay ñay yooyu bim ñëwee ñay yi dañoo lànk bu leen jubalee kaaba gi ñu lànk bañ a dox mu wëlbatiku jébali leen yaman ñuy daw kon da gis ne ñay foofu ak ngëm yàlla ak jaamu yàlla ñu ngi ci biir biiram xaj na du jaamu yàlla gi ñuy jaamu yàlla ñun ndax sunu jaamu yàlla ñun ibadatu taa la waaye jaamu yàlla ma la ibadatu xuduin wan qiyaat la day xam daa xam ne yàllaa ko yilif bind ko moom ko mu war a wommatu ci kanamam moo tax sun borom moo tax abrahata bi mu ko jumalee kaaba gi day lànk te ñay moom kenn mënu ko forcer ray ko doon nga man waaye ñay kenn du ko forcer mënoo koo bamax mënoo koo forcer boo ko jubalee faneen mu mu dem yoonam kon dañu gis na fiil muy ñay te bu ñu tudd ci ñoom ñi dañuy am man maa tudd particularité bi mu am entre ñoom ak lu baax li waaye boo bëggoon a wax njariñ ya nekk ci bii seeni biir day bari ba li ma waxoon ci début bi benn bu si nekk day daal di doy waxtaan ngir wax ne bàyyi ma itam ay nation lañ ni ñun suñ boroom da ko wax ci alquran wa ma min daabatin fi l ardi wala taairin yatiru bi janaahayhi ila umamun amsalukum ma faratna fi lkitaabi min shay'in summa ila rabbihim yuhsharun bàyyi ma yi luy dox ci kaw suuf rek lépp luy dox ci kaw suuf moo xam luy raam la moo xam luy dox ñaari tànk la moo xam muy luy dox ñeenti tànk moo xam sax luy dox lu ma téeméeri tànk comme jalaal ak lu ni mel moo xam luy naaw ci kaw suuf fi fu mu fi mën a nekk ay nation lañ comme yéen nit ñi ilaa umamun amsalukum maa faratna fil kitab min shay man bàyyiwuma lenn ci téere bi lépp gi su ma ilaa rabbihim yuhsharun te bis dina ñëw ma dajale leen yéen ñépp ngeen ñëw toog ñoom danañ ca bokk am na foo xam ne dane wa min kulli shay'in wa min kulli shay'in xalaqna zawjayni wa min kulli shay'in xalaqna zawjayn waxoon nañ yaa ayyuhan naas inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa xalaqna zawjayni min mooy min zakarin wa unsa wax na ne wa min annaasi wa dawaabi wal an'aami muxtalifun alwaanuhu kadalik nit ñi ak daaba yi lépp luy dox ci kaw suuf ak ak jur yi dañoo wuute seeni melokaan dañoo wuute comme nit ñi nga xam ne seeni melokaan itam dañoo wuute nit ñi ni seeni melokaan wuutee bàyyi ma itam seeni melokaan la wuutee da gis ay xar yu bari yu bokkut gis nag yu bari yu bokkut gis bëj yu bari yu bokkut gis xeeti gëléem yu bari yu bokkut léeg-léeg nga gis gëléem gu wax tàll du am benn lu ñuul am gëléem gu marron kazalik moo tax wa min annaasi wa dawaabi wal an'aami muxtalifun alwaanuhu kazalik loolu buñ ko xoolee dañ gis ne bàyyi ma yi ay umam lañ nañ noonu suñ nekkee nag ay umam ni ñun war nañoo war nañ leen xool bu baax xam ne ñii kat am nañu relation bu dëgër ak ñoom ñu jàppe leen dëgg dëgg niñ leen war a jàppe bàyyi ma itam dañoo am àq ci dund ci kaw suuf dañoo am àq ci dund ci kaw suuf da gis suñ boroom ne wal arda ba'da zalika dahaha axraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaaha mata'an lakum wa li eh, an'amikum yéen ak seenug jur suñ boroom dafa bind suuf def ci lim ci war a def lépp montagne yim ci def dafa am day jariñ li tawaasunul ard lay def maanaam dafay tax euh, suuf si dëgër ba du rëg-rëg yi du am tremble am itam ahamiya ci nuzulul matar moom moom doj yi moo tax suñu borom di wax wal jibaala arsaaha di ko dugal fii wal arda ba'da zaalika dahaaha ne xula aynakum la takfuruna billadhi xalaqa al arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andaana zaalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwaataha loolu mooy procédure ni mu binde suuf nga xam ne defar na ci lépp mu ci war a def léegi nag loolu mu ci def lépp ak xéewal yeeg neel mu ne nag mataan lakum wa li an'amikum yéen ko bokk yéen ak seen jur yi dangay gis sax bu bu ñuy saxal bu yàlla di saxal euh, gerte gi wala dugub wala dara du saxal gerte gi fee saxal ñax mi fee day boole lépp saxal loolu li muy tekki mooy yow da am loo ci am bàyyi ma yi am lu luñ ci am danga gis ne li ma doon nettali léegi ci njéeréer yi lekkoon mbayum waa Inde yooyu gis nga bañ lekkee li nit ñi moom lañ lekk parce que nit moo ko yàq ci loxoom. zahara al fasadu fil barri wal bahri bima kasab bima kasabat aydi nas nit ñi ñoo yàq loolu moo tax njéeréer yi bi ñu ñëwee nit ñi lañ moom lañu lekk waaye gattax ga ak yooyu ak yooyu bàyyiwu bëy yaa ko moom ak nag yaa xar ya ñoom lekkuñu loola waaye ñëwuñu lekk lépp ensemble loolu tam bu ñu ko xoolee dañuy daal di mën a gis ne suñ boroom lim ñu bindal ci ay xéewal te jox ñu ay bàyyi ma ñu nekkandoog ñoom fii ñu bindal ñu ko ñun ñoom dañ cee am wàllit ñu wax na itam bàyyi ma yi dañuy jaamu yàlla comme li ma waxoon ne ñoom dañuy jaamu jaamu goo xam ne nii xudoo ak inqiyaat la dañuy wommatu ngir xam ne moom yàllaa leen moom danga gis suñ boroom ne walillaahi yasjudu maa fi samawati wa ma fi ardi min dabbatin wal malaikatu wahum la yastakbiroon wahum la yastakbiroon ñoom duñu rëy rëylu bokkuñu ak nit bokkuñu ak nit nit moom day rëy rëylu ci kanamu boroomam su suñ boroom moo dafa am chance suñ boroom bëgg ko rek waaye moom suñu borom léeg-léeg alquran da ngay yërëm sax suñu borom man xaw ma loolu bàkkaar lam di waaye man dama koy def damay jàng alquran di yërëm suñu borom su ma gisee mu naan afa tattaxisuunahu wa zurriyatahu awliyaa min duni wa hum lakum aduwun da nga koy yërëm afa tattaxisuunahu afa tabtaxisuunahu wa zurriyatahu awliyaa min duuni kii nga xam ne yéen yéen a tax ma ma génne ko daq ko ngeen di ko topp ba ba ba ma fi biisa li zaalimiina badalan ngay gis ne kon suñu borom bayi ma dañ koy jaamu ñoom te duñu rëy rëylu gis nga mu ne alam tara anna allaha yasjudu lahu man fi samawati wa man fi l ardi wa shamsu wal qamaru wa nujumu wal jibaalu wa shajaru wa dawaabu waaye bi am bi agsee ci ni dane wa kasirun min annaas wa kasirun min annaas wa kasirun xaqa alayhi alxazab <clears throat> nee na ñépp may jaam ñi nekk ci kaw suuf ñi nekk ci kaw asamaan daal di lim ne jant bi day damay jaamu weer wi damay jaamu biddiw yi damay jaamu doj yi damay jaamu garab yi dañ may jaamu waaye nit ñi bi mu ci agsee daan ne daaba yépp ci kaw suuf ñiy dox ak ñépp sang leen yeeg mellentaan yeeg ñépp dañ may jaamu bi mu agsee ci nit neewul wan naasu daf ne wa kasirun min an naas ñi ñu bari ci nit ñi daa di ne wa kasirun haqa alayhi al wax na tam ne wa in min shay'in illaa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum lu ngeen gis ci kaw suuf mi ngi may jaamu di ma sabaal di ma màggal waaye yéen nit dangeen dul xam nag da ngeen dul xam na mu koy defee waaye noonu lay deme ñu ñëw ci bàyyi ma yi ni ñuy waxee daa bàyyi ma yi dañuy wax am na conversation bu dox diggante hut hut di am picc ak yonent yàlla Suleymaan ndax wa tafaqada tayra fa qaala maa lii laa aral hudhuda am kaana min alxaaibin Suleymaan dafa dugg ci kaaf gi gi nga xam ne fi ci la picc yi nekk wala ci la mala yépp di nekk en tout cas fale yépp yi di nekk daal mu xool di gisandoo yépp waaye gisul hut hut daane maa lii laa aral hut hud am kaana min lu xew gisuma hut hut wala dafa bokk ci ñi dem waxin wi sax da lay jox ci ne ndekee kon day xaj na day am ñuy sàcc di dem ndax nekkul waxut ne am kaana ghaiban daf ne am kaana min al ghaibin daa di ne la u'adhibannahu adaban shadidan aw la asbahannahu aw la yaatiyani bi sultaanin mubin dina ma wax fu mu nekkoon wala ma mbugal ko mbugal mu metti wala sax ma rendi xam nga kon day mel ne kon dem ji meexu ko yoo yónniwu ko kon fa ma ko sa xayra ba'id ñu toog ab diir fa qaala hut hut daal ñëw ne ahattu bi ma lam bi daal ne Souleymane xam naa loo xamut tey indi naa information boo xam ne dara du ko dindi. mu ne ko ah mu ne ko inni wajatu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun maa gis loo xam ne tey bët mësu koo gis am na jigéen goo xam ne nii yàlla jox na ko xéewal goo xam ne nii mu nekk ci kaw. sées bu mag yilif waa dëkkam wajadtuha wa qawmaha yasjuduuna yasjuduuna min dunillahi li shamsi min dunillahi wa sayyana lahum sheytaanu a'malahum fa saddahum an sabili fa hum la yahtaduun gis nga picc mi ni mu gëmee yàlla moom lii da koo choqué koo xam ne nii day jaamu ab jant bàyyi fa yàlla mooy li ma doon wax ci afata taxisuna wa surayata awliya min duni day jaamu ab jant bàyyi fa yàlla yàlla mi nga xam ne nii moo alag iblis mi lak mi la lànkoo na sujootal yow mi ngi mel nga ne am nga am ab noon ma ne am ñaari nit ma ne lay jógal ma ne kenn ki jógal màggal kii kooka lànk ma ne ko yow kii dama ko fonk nee naa la jógal mànkal ko nga bañ kon rey dàq naa la yow nga bàyyi fa sa kilifa googee dem toppi kañ dàq loolu xel nangu moo tax hut-hut dafa jaaxle daat ne wajadtuha wa qawmaha yasjuduna li shams min dunillahi wa sayyana lahum sheytaanu amalahum fasadahum an sabili fahum la yahtaduna seytaane rafetal na leen naatalal na leen lañ nekk ba moom loola jàpp ma ne dana ci ala yasjudu lillahi la si yuxrijul xab a fi samawati wal ardi wa ya'lamu ma yukhfuna wa ma yu'linun allahu la ilaha illa huwa rabbul arsil azim gis nga ni mu indee aaya wi ne al arsul azim fe arsul azim nga xam ne fee nakiri la fii maarifa la kii mooy nekk ci al arsul azim lee du seesu dara ndax moom hut-hut yàlla da ko may bu xoolee day gis ci suuf day gis ci suuf ndox di gis lépp lu nekk ci biir suuf moo tax mu waxee noonu alaa yasjudu lillahi allati yuxriju al xaba fi samawati wal ard léegi nag bi mu waxee loolu Souleymane moom amul information ci lii dara mu ne ko waaw léegi yow wax nga ma rek sa nansur sadaqta am kunta minal kaasibin comme mel na ne am na ñu doon fen ndax neen ko am kunta kaasiban kon day mel ni ci biir ñi mu yilifoon am na ñuy sàcc di génn am na ñuy fen ak waaye dane ko danaa xool ba xam danga ngaa li nga wax dëgg la wala da ngaa bokk ci ñuy fen daal di koy jox ab lettre. xañ na mën naa jàpp ne risaala shafawiya la mooy lettre buñ la wax ne la demal wax ko ndax da ko wax ne ko boo demee ne leen bismillahi rahmaani rahim yi allah taalu alaya waatuni muslimina lii ma leen di wax maa ngi koy tàmbulee ci turu yàlla wii di arrahman nga xam ne mooy xéewal ñépp ci àdduna ba ngeen yi jaamub jant mu leen di xéewal sax waaye allah xeraat moo fay xéewal ka ko neex bu leen rëy rëy lu mukk gaaw leen ñëw lagg si ñëw jébbul loolu moo nekkoon lettre bi moo tax mu ne ko ishib bi ishab bi kitaabi haasa fa alqihi ilayhim boo demee nga wax leen ko su ma tawalla anhum te nga lagg si ñëw fansur ma saa ñu xool ba xam euh, luy xew Hudhud daa di jël lettre bi daa di dem daa di ne yaa ayyuhal mala'u inni ya ulqiya ilayya kitaabun karim am na lettre bu buñ ma jox innahu min suleymaana ci suleymaan la jóge wa innahu bismillahi irrahmani irrahim allah taalu alaya waatu nii muslimin bu leen rey rëy lu mukk lagg si leen ñëw fekk ko jébbal seen bopp suñu borom ci ci ci ci kanamam xissa bu gudd la yéen ma ko gën a xam waaye damay bëgg a joxe foofu rek ne bàyyi ma yi dañuy wax ak doomi aadama yi léeg-léeg tilli gi wax ak yonent euh, gi wax ak sàmm bi itam ci di ko wax ci yonente bi loolu tam xam ngeen ko ca àll ba la nekk di sàmm tilli gi ñëw fàdd fàdd benn benn gàtt mu topp ko di ko dàq di ko dàq di ko dàq ba jàpp ko ba koy bëgg a jàpp en tout cas mu sànni ko waaye teewul sàmm bi topp di ko dàq tilli gi wax ak moom bi lisaanin arabiyyin mu mubin comme ni may waxee yow wolof rek ne ko waaye yow sëñ bi sama lii ma yàlla wërsëgale nga nga nga koo jël mu ne ko ah lii may ya lii yàlla moom ko wërsëgale waa ji gëlëm daal till nu muy waxee xanaa mu ne ko dalay yéem mu ne ko waaw mu ne ko am na lu gën a yéem nag demal ba mooy Yasriba mooy Madina kon nii may waxee ak demal Madina da nga fa fekk yonente bi sallallahu alayhi wasallam yàllaa ko yónni ma ngay wax. lu kenn xamut li nga xam ne nii euh, arab yi mënuñu ci di génne dara ña dàqa woy dàqa wax arab di nettali loo xam ne kenn mësu koo xam loolaa gën a yéeme te li ki wax ak moom te loolu am na ci xadis yi leer leer na ñu bari xam nañ ko mujj na sax dem am na ci riwaaye boo xam ne sax daf ne da koo dënk da ko ne nu may def sama gàtt yi mu ne ko dénk ma ko mu dénk ko mu dem wax ko yonte bi sallallahu alayhi wasallam yonte bi woo ñépp ne leen ne waa ji nettali mu nett li mu ne ko waaye man sama gàtt yàllaa ko dégg mu ne ko demal dara du ci mu dem fekk mu koy sàmm mu ray ko mu rayal ko benn may ko waaw loolu day tekki ne ñoom dañuy wax sëriñ sëriñ daaru Assane Ndiaye itam sëriñ Touba waxoon na ko ne bala ngaa génn àdduna danga xam li njanaaw yi wax ak li bàyyi ma yi wax benn bis dafa tëdd ci garabam lii maa ngi dégg sëriñ Moussa Saliou nettali ko te neena na sëriñ Chouaïbou bu moo ko nettali mu ne nee na mu ne sëñ Touba daa dafa toog ba ci ak ñaari pitax di waxtaan mu koy dégg benn bi ne fu ñuy fanaan mu ne ko ah nañ dem fanaan yi fee ca garab gee ñuy jàngee alxuraan nes tuuti pitax ya naaw daal di fan dem dem foofu ci waxtu wii rek nga xam ne timis a ngi bëgg a jot. ah man li ma dugg duggaguma sax ci thème bi <laughs> léegi kon naa andi. dañ ne ma 4 minutes moo ma dese te man maa ngi tàmbali damaa tam hit di dugg ci thème bi nag waaye ah bind naa ko saa su ma demee propre ko xaj na dama koo tënk sax ci mbindiin waaye su ma ko bindee xaj na dina man ñaar ba ñetti lii ndax dama koo tënk-tënk bu ko defee joxe ko waaye bëggoon naa ko développé xam naa tam hit bi moo ma sànnee guddaay gi waaye kon damay wax ne loolu am na bahaim yi ni ñuy dégge yu am solo yu intéressant ci nekkoon malheureusement ni ñuy waxe yoo xam ne dañ koy xam te ñun duñ ko xam yenn yi bahaim bahaima yi ñu gënee nit ñi ñenn nit ñi niñ leen gënee xam nga loolu hut hut mooy rek tegtal la ci ak film ñaay wa ndax hut hut am picc la di yéemu koy jaamu jant kon moo ko gën ñaay wa itam abrahata moo ko jëmale ci kaaba gi mu lànk kon moo ko gën yu mel noonu tam andi woon nañ ci yu bari waaye bi may jeexal te mënuma ko ñàkk wax mooy ñu dimbale bàyyi ma yi yërëm leen gis nga tuubaa gii ma dëkk ñi ngi fii toroxal façon mbaam toroxal yéen woo xam ne nii man mësumaa gis nu ñuy toroxale mbaam te Touba bi sëñ Touba di sanc Touba ab ak gaynde dàq na ak euh, li ñuy wax phacochère muy mbaam àll ba mu làqutu ci gannaaw sëñ Touba gaynde ga daw bàyyi ko fa ngir ragal sëñ Touba ndax fa haysuma taxaf ilahakal ahad ka min xaw xawfika kullu ahad waaye ndegam mbaam àll moo làqutu woon ci sëñ Touba mbaam kër ñëw tuuba ñu bëgg koo sonal genn sonal Touba dóor yi metti na metti goo xam ne nii yéen ñiy jàllale média yi ngir yàlla ngeen jàllale ko dóor yi bari na dañuy jël mbaam di ko dóor dóor yu xam ne nii léeg-léeg dañuy takk bët yi ngir mën koo dóor takk bët yi ngir boo koy dóor du la gis te xaaya bi moo nekkoon mu daw rek kon boo tekki woon bët yi boo xàccee moo xam ne da ngay dóor mu daw waaye boo takkee bët yi moom xamul ne da koy dóor kon da koo bëgg dóor moo tax nga takk bët yi yi ci des day bari ay góom dangay gis mbaam yoo xam ne nii day am ay góom day bari yoo xam ne nii dañ leen di sëf man teewe naa ba tàyyi bu dul ñaar du ñett awuma chance nag pour photo ko waaye dama ko bëggoon photo sëf mbaam ba mu yëkkati tànk ya ca kaw ñeenti tànk yépp dara laalatul ci moom nga xam ne nit ñi ñooy daw ñëw xëcc ko ak yor ay wëyën wala ñu feere leen nga xam ne bu ñuy dox bu ñuy taxaw duñu mën a taxaw dañuy tarxiis dañoo waroon di dem visite comme nit ñi ni ñuy deme visite bu ñu toogee trois mois 4 mois dem ci vétérinaire bi ñu xool leen ba ndax am nañ jàngoro ndax am na jàngoro yoo xam ne nii buñ ko amee tax waruñoo dawati ak di nekk ci biir nit ñi am na ci yoo xam ne itam kenn mënu ko wax ndax sareet yi dafay war a am katajoom nga xam ne boo ko niitee gis na waaye nit day daw lii am accident yoo xam ne nii ay sareet ñoo koy causé kenn xamul nu mu toll ci Touba yooyu yëpp yu baree bari la yoo xam ne nii dama ko tënkoon waxtu mayu ma ngir 4 minutes la ñu waxoon te ñaari dem na ñaari minutes kon moo ma dese li ma ciy ñaan rek mooy ñu xoolaat dëkk bi ndax dëkk bi ñaar rek ku seq kii ñu ko jox di ko ko doxalloo ak ka ko koy doxalloo kiñ koy doxaloo lu mu ci mënut na dem ca ka ko koy doxaloo jàmbat ko ko ñu wax ko taalibe yi ndax ñun taalibe yi ñun noppi nañ ngir joxe sax suñ bakkan suñ alal waxi noppi. waaye il faut ñu am ku nekk ci suñ kanam kuy gis fu sori di mën a di ñu mën a guider parce que nit ñi dañ ne 313 lañ kenn ki mooy jiite 12 yi mooy gouvernement am 300 yépp dañuy toppe rek loo leen wax ñu def ñun ñooy 300 yi kenn ki mooy kilifa gi 12 yi mooy ña ànd ak kilifa gi di liggéey bu ñu ko defee noonu luñ ñu wax ñun dinañ ko def waaye nañ dimbale ba nga xam ne. Euh, xanaa anarchie bi sax bari na du ci mbaam yi kese waaye mbaam yi dama cee gënoon a ñor ndax li ñu leen di teg daal metti na metti goo xam ne nii te man am naa ci lii yëpp amoon naa amoon naa ko ay solution même mbaam yi nefare ci dëkk bi dëkk bi tilim am na solution parce que dañ leen a war a couche ni ñuy coucher xale xale mën nga koo couche yor ko subaa ngoon te dara du la taq te moo ne la muy def lépp ma ngi koy def ca couche ba mbaam dafa am couche boppam fos am couche boppam. loolu suñ ci maire yi yeewu woon danañ générer xaalis bu bari parce que dañuy jënd couches yi déjà ñu koy commencer di jaay ku yorul couche ñu jàpp la ba pare dina tax dëkk bi set ndax duutuñu nefare ci dëkk bi te nefare boobu da leen di jariñ ndax tos la ci tool yi économie bu bopp mi ngi dem ngir ñàkk vision kon ma jeexale ci benn. kii boo xam ne ni benn woy boo xam ne Ahmad Sawxi moo ko woy dama ne woon naa ko tëje muy wax ci yërmaande gu ñu war a yërëm bàyyi ma yi yépp maa ngi ko bindoon waaye euh, macha allah waxtu wi moo gàtt. Ahmad Shawqi dafa wax ne. alxayawaanu xalqu lahu xalayka xaqu saxarahu laahu laka walil ibaadi qablaka xamulatul asqaali wa murdiu al atfaali wa mutcimu al jamaa wa xaadimu siraa min xaqihi an yurfaqa bihi wa an laa yurxaqa in kalla dahu yastarix wa daawihi isaa jurix wala yajuc fi daarika aw yadma fi jiwaarika bahimatun miskiinu yashku wala yabiinu lisaanuhu maqtuuxu wa maa lahu dumuuc muy woy yu neex yoo xam ne nii da ciy wax di yërëm ayawaan yi mu ne ay mbindeef yàlla lañ yàlla leen ko tàggatal tàggatal ko mbindeef yi waaye bàyyi leen di leen sëf lu diis ño ñoom ñooy waaw dafa ne ñoom ñooy yanu yu diis yi waaw ñooy yanu yu diis yi di leen ko sëfal ñooy meew mi ciy génne ñoom ngeen di jox seeni gone ñoo leen di reggal ndax da leen di rey di leen ñooy liggéey ci tool yi bu ñu sonnee ngir yàlla bàyyi leen ñu noppalu bu ñu feebaree yóbbu leen ci vétérinaire bi ñu faj leen bu ñu xiif ci sa kër bu leen bàyyi cam ñuy mer mar ci sa wet ndax ay bàyyi ma lañ yoo xam ne nii dañoo lompañ lot yashku wala biinu dañuy jàmbat te mënuñu ko leeral kenn seen làmmiñ mënuñoo wax te mënuñoo jooy pour ñu mën leen a gis kon nañ leen yërëm assalaamu aleykum wa rahmatul rahmaani wa barakaatu jërëjëf sëñ Mouhamadou ci waxtaan wu am solo bi nga xam ne moom nga ñu àndi doon mu jëm ci euh, relation bi dox diggante bàyyi ma yi ak euh, doomu aadama yi mu doon waxtaan am solo su ko defee laaj yi xam naa du fi xaj waaye bu ñu jullee ba noppi ñu enregistré ku ko déglu ci euh, rajo bi di nga ko mën a déglu incha allah.